arrabi'i was-sab'iin fil baabi arrabi'i was-sab'iin baabul hilmi wal anaati war-rifq kon ci suñu jotaay bi ñu génn walillahi alhamdu wal minna jeexaloon nañu euh, buntu soixante-treize bi juróom-ñaar fukk mu nekkoon buntu juróom-ñaar fukk bi ak mu doon wax ci xusnul xuluq ci rafet jikko sa xadiis biñ ci mujj woon gis ñu jeexala woon ko xadiisu Jaabir ibn Abdillah muy xadiis six cent trente et un radiyallahu anhuma anna rasuulallahi sallallahu alayhi wa sallam qaala inna min ahabbikum ilayya wa aqrabikum minni majlisan yawmal qiyaamati ahaasinakum axlaaqa tey comme niñ ko dige woon ñu gis bunt bi nga xamante ne nii lenn la lu rëy la ci rafet jikko waaw pàccu rafet jikko biñ jóge moom lay teg ci bunt yi di ñëw jeetal bi bii mu ne baabu bunt alxilm mu lan mooy alxilm al imaamu nawawiyu rahimahullah ci al minhaj sharh sahih muslim ibn al hajjaj rahmatullah alayhima mu ne wa amma al xilm fa huwa al aql mu ne kanta al xilm loolu mooy xel waaw mooy ala mooy xel li lay may ngay takk di ràññee lu baax te di ko jëfe tey sori lu yées mu ne wa amal ana fa hiya at tasbiitu wa tarkul ajalati voilà mu ne mooy ak fi fa hiya tasbiit mooy di dallu di leerlu di leerlu wa tarkul ajala bàyyi parax parax yi ak njëkkante bala ngaa jël benn décision loolu mooy al ana mooy ak teey waaw mooy ak dal teey càmbar mbir yi xool mbir yi laata ngay agir laata ngay wax wala laata ngay jëf mu ne war a rifq ar rifq mooy baat yëpp dañoo jege mooy ak dal mooy ak woyof mooy ak ndànkot ak woyof waaw ak woyof waaw akbar loolu nag la tudde bunt bi baabul xilm kon al xilm mu ne kon ci wàllu xel la day wane xelu nit ka waaw day wane xelu nit ki nekk koo xamante ne ni day teey dal lool ci wàllu gisinam ak doxalinam wal ana xel moomu mu am moo koy may muy ndànk di leerlu ba gis li nga xam ne mooy euh, mbir yi mu nar a def ak li nekk ci kanamam lan moo ciy lan waaw am ci lumière bu leer nañ ak rifq akub dal akub dal ànd ci akub dal mu ne qaala taala waaw mu ne qaala wax na allahu taala borom bi nga xam ne <coughs> moo te yéegut nee na wal kaadimiina al ghayz wal aafiina anin naas wallahu aaya bi yàgg nañ koo gis de ah suuratu Al bi aaya cent trente-quatre moo tax duñ ci yàgg noonu mu ne borom bi nee na wal kaadimiina al ghayza fekk muy tagg nit ñu baax ña mu ne ñoom daa bokk ci seeni jikko wal kaadimiina al dañuy denc li nga xam ne mooy seen mer waaw seen mer dañ koy denc waaw wal aafiina ani nnaas jataay buntu bee ñu génn ñu ngi ko doon tudd ah fekk mu tagg leen bu baax ñi nga xam ne yunfiquuna fi sarraa'i im naan wa saari'u la ko tàmbalee ca kaw njëkkalante leen ilaa maghfiratin min rabbikum wa janna njëkkalante leen jëm ci njéggalu seen boroom wa janna ak aljana joo xam ne arduha largeur bi as-samaawaatu wal ard mooy asamaan yeeg suuf dañ ko préparer waajal nañ ko lil muttaqiina ngir way ragal yàlla yi ñooñ ñooy ñan way ragal yàlla yoo yee muy tagg te ñooñ ñooy ñi mucc mu ne alladina yunfiquuna ñooy ñiy dépenser fi yi wa darraa jamono yi wuy neex jamonoy mbégte seen affaire a ngi dox ni bég lool waaye wa darra ak jamonoy weñ soy duñ ne ah man nag dama am problème a ah, taluma yenn yi wal kaadimiina al ghayz ak ñi nga xam ne dañuy denc seen mer wal aafina anin naas ak ñi nga xam dañuy jéggal nit ñi eh, wallahu tabaram bi yuhibbu dafa sopp lool al muhsiniina ñuy rafetal kon aaya boobu la njëkk indi mu ne borom bi nga xamante ne moom moo kawite yéegul ba léegi nee na xudil afwa wa'mur bil urfi wa a'rid 'anil waaw <coughs> ay bi it gisoon nañu ko fi mu ne borom bi nee na xudil afwa di ma wax yonent bi alayhi salaatu wassalaam yii nag mooy boo ci bëggee am lu gën a yaatu da dellu fañ ko gise woon comme buntu yi nga xamante ne nii ci lañ gise al imam di commencé ubbe bunt yi nii ah, bi muy wax ci al amru bil ma'ruf ah, baabul amri bil ma'ruf wan nahyi munkar gisoon nañ ko foofale waaw xudil afwa wa'mur bil 'urfi wa a'rid 'anil jaahiliin ne xudil afwa del jël ci jikkoy nit ñi del xool la ca woyof waaw nga bañ di leen teg nekk ko diir ñoom waaw nekk koo xam ne côté yoo da ngaa am gëndum rigueur ak ñoom ci yenn yoo xamante ne man nga koo jëllale garaawul xoolal ci seeni jikko yi seen jëf yi ah di nangu seeni ngànt tey woyof ak ñoom tey muñ li nga xamante ne mooy tukkee ci ñoom bu luñ def rek nga réactionnaire daal di leen koy fay noonu déedéet xudil afwa wa'mur bil 'urfi te del dégg del digle njekk njekk mooy lépp loo xamante ne mooy almaaruf moom lay moom lañ xam muy lu yiw loo xam ne moom la yàlla def ne moo yiw te moom la yoon yonentam alayhi salaatu wassalaam dee leen digal loolee waaw wa ah <coughs> wa ahri te del du du mooyo naanil <coughs> jaahiliina ñi nga xamante ne nag ñoo xamul dara ñooñu kantaa ñoom eh, buñ la jëmalee lu ñaaw bu leen ko dolloo bu leen delloo lu ñaaw waaw waaw moom delloo leen lu rafet waaw mooy ñi nga xam ne dañoo dese seen bopp yi dese seeni xalaat yi dese ñuy jëflanteeg yow noonee yow bul leen topp ci loolee waaw boo gisee nit koo xamante ne nii xam nga ne li tax muy def lii mooy zalika mablaghuhu mablaghuhu min al-ilm li muy doxale lii parce que xam-xamam foofu la neem loolu la xam ci l'islam loolu la xam ci àddina te xelam bu ñàkk yaatu ak expérience am tax na muy wax ak yow nii yow bu ko topp ci loolu ndax bu boobaa tam nga niroog moom waaw kon nag eh, li ngay def bu leen wa enri du móoyul anil jaahiliina <coughs> te nga dummóoyu kon ñooñu nga xam ne xamuñu <coughs> wa arid anil jaahiliin waaw yii nag ay mbir la yonent bi alayhi salaatu salaam yi ko boroomam joxoon eh, ngir nekkinam ak waa Quraysh nga xamante ñu bari ci ñoom ay jaahiluuna lañu wax te am saali jahlin wa wa lahab ak ñoom Uqbat ibn abi Mu'ayt et consort jaahiluuna yu rëy yooyee yonent bi alayhi salaatu wassalaam bu leen naroon a topp ci lépp loo xam ne buñ xëyee ba ni ñuy gonte ci la nekk di ko wax ak di ko wax ci deru lislaam mbir yi doon na nekk lool waaw borom bi nag ne ko wa aridanil jaahiliin waaw du mooyul ñu xamul dara ñi moo tax yow jullit bi yonent bi alayhi salaatu wassalaam jamono yooyu mu ne woon yéefir yee yoroon mbir yi waaw borom bi pouvoir politique bi doxal Makka ci seen loxo ko tegoon waaw ñuy doxal yoo xamante ne ni daanaka bu ñu xëyee ba ni ñuy gont lépp luñ defal lislaam da koo bañ di def li gën a garaaw shirk <coughs> ba pare di jàmmarloo ak jullit ñi ci ay wax ñaaw ay doxalin yu ñaaw waaye nag ay acte ay jëf yoo xamante moom lañ doon teg ci deru jullit ñi <coughs> ci seen yaram yi yeneen tubaab saa saa suñu boroom wax ko lii waaye niñ ko ko waxee pour pour jullit ñépp waaw moo tax niñ ne Quraysh gisoon nañ bi Seydina Xabbaab ibn al-Arati radiyallahu anhu ne dañoo <coughs> ñëw <coughs> damaa ñëw fekk yeneen tubaab yi saa saa mu ngi sol benn burta bu ñuul nekk ci Kaaba waaw fekk jot jot <coughs> jot na yéefiru Makka yi. lii ci ay mbugal ki musiba <coughs> ba ko ndax dooñu ñaanal yàlla mu dimbalee xanaa gisoo li ñu def yonent bay <coughs> nga xam ne ñoo leen lañ doon daj te teewul woon dañ doon téye seen diine di muñ walaakinnakum tasta'jiloon waaye yéen da ngeen a yàkkanti waaw <coughs> da a yàkkanti mooy noonu ko borom bi digal fii moom la digaloon saxaaba yi radiyallahu anhu mooy jullit nag mooy num tudd bunt bi baabul xilmi nit da ngay teey wal anaa dal am xel moo xamante ne nii dalay jariñ waaw alxija war rifqata teey ci mbir yi ànd ak dal bana parax paraxe xulil afwa <coughs> gis nga booy dund jamono foo xamante ne nii comme na waa Quraysh meloon lañ mel lislaam lañuy ñuy a gis saa bu ñu jógee ñu ngi yàqal islam lu dul noonu yow dara du ñu yaatu lu dul yaatu woon yonent bi alayhi salaatu wassalaam ak saxaabaani radiyallahu anhu yow itam dañ naan la jëlal alquran nga def ko médicament ndax mooy shifa lima fi sudur waaw sa anxiété yi ngay nekk parce que da déglu ay rajo ki télé seetaan ay débat yoo xamante ne ñi saa bu ñu xëyee di yàq lu mel ni xeme l'islam ngay tiit ak lu waay naan moom la ñuy dugal loolu boroom bi waxoon na la ni ngay def waaw <coughs> waaw boo ko transposé la mu waxoon ñooñu léegi mooy yow ré- yow yooyu gëmm ci bu ci bu ci nekk di sonal sa bopp dañ lay yàqalu dund ak yeneen yoo xamante ne wa a'rid 'anil jaahiliin dummóoyul man di def xudil afwa <coughs> seetal ci seeni jikko li ci tane waaw ngay doxalanteeg ñoom ndax l'islam jikko la waaw xol yi dañ koy ubbee ki jikko laa dañu koy ubbee ki lu dul ya nga xamante ne nii ñoom ay nopp lañ ñu tëx ba pare ne l'islam du fi dox l'islam bu amee doole day sango jaayooyu waaw ne du fi dox ñun dugguñu ci ne du dox waaw bu boobaa nag l'islam dina jàmmaarloog ñu mel noonu waaw xudil afwa wa'mur bil urf waaw yow luñ la man di wax bul fexe moom yabu euh, ndabu xaj biñ lay yàkkal ñoom buñ la ci fekk ngay ngay ngay ngay lekk déedéet waaw wa'mur bil 'urf fuñ la fekk yow del prêcher la bonne parole rek di digle njekk di digle li nga xamante ne mooy mbaax waaw waaw liy rattaxal ay ay diggante li nga xamante ne day tax la cohésion entre les cœurs et les waaw wa'mur bil 'urf waaye di digle li nga xam ne moom la li gën a rëy muy ay jullee ci woor waaw bu yéeféri di wax a wax a wax a wax ba tax yooyu ngeen bàyyi ko déedéet waaw wa'mur bil 'urf wa a'rid 'anil jaahiliin kantaa yu ñaaw yu jóge ci ñoom ak wax yu ñaaw yeeg yi nga xam ne moom lañuy ñuy wax yooyu boo ci bëggee mucc defal li la borom bi wa a'rid dummóoyu 'anil jaahiliin ñi nga xam ne xamoo xamul dara rek waaw ndax bari waa na ñoo xam ne ci ñoom occidentaux yeeg ñeneen ñoo gënoon a bañ l'islam Euh, mel ne activiste politique ci extrémiste droite boobu nga xam ne néerlandais la woon dinoon na bañ l'islam laa wax sawaay lu nekk la doon wax mais sawaay tubaab yi xam nga tubaab yi français yi loolu da di kontaan loo di gis nag ñu koy wane di ko kii sawaay yaa kan yaa quatre ans yaa quatre ans wala ci euh, l'an deux mille non deux mille vingt sawaay daa dugg ci l'islam waaw France Info laa ko déggee affaire ba enregistré woon naa ko keroog am na ku ma koy laaj ma ne ko xam naa naa la ko yónni waaw foog ma seetaat fan laa ko enregistré woon <laughs> waaw waa ji gars yi naan mais c'est pas ji kay ñi mu bañe woon l'islam di caricaturer di alxuraan di ko blasphémer lu ne mais sawaay daa mujj dugg ci l'islam autrichien la wala wala wala wala néerlandais waaw <laughs> mooy lu taxoon mu doon def xam nga koo ko tey boo jiyee da ko wadaat ko yooyu day rëccu quoi lu tax parce que dafa bokkoon ci jaahiduuna yi ñi xamul woon dara waaw suñu boroom li nga xam ne moom la hidaayatu tawfiq nekk ci loxoom da koo dugalagul woon ci xolam kese waaw képp koo gis fii mu yor une dent dure contre l'islam loolu képp la boroom bi nag mooy al-musarrif mooy soppande ko ci xolu jaamam yi nu ko neexe képp koo xamante ne nii ci ñoom sopp na ne di nga dugg ci lislaam dina nooyal sa xol ëllëg waaw waa Makka nan lañ meloon am na ñoo xam ne loolu rek lañ bañoon <laughs> non Usayrim saway ak waa Medina Usayrim yahud ba <laughs> Usayrim nga xam ne moo gënoon a bañ lislaam moom Usayrim moom daa bañoon lislaam benn yahud la woon Uhud am bi ci bëccëg gi noonu bi xare bi amee ci la borom bi def ci xolam leerul islam Usayrim dem wax ak mbokk yahuudam yi ne leen yéen yéen a gën a xam ne Muhammad mii dëgg la sallallahu alayhi wa sallam te nag dafa war ngeen jàppale ko gaa yi faalewuñu ko mu génn ne leen xam ngeen ne ci kàccorte ngeen ne jël jaaseem ne comme que dem na xare damay dem dem Uhud noonu lu ñëw rek dugg ci xare bi waaw di xare bañ blessé ko bi xare bi jeexee saxaaba yi di xool ñu ñu faatule radiyallahu anhu gis Usayrim bokk nit ne moom Usayrim Usayrim la def fii te yow yow yaa junoon a bañ lii nga xam ne moom lañ nekk mu ne leen borom bi tabaaraka wa taala moo génne moo dugal leerul islam sama xol bi ngeen demee ginnaaw gi mu nettali leen li mu def ak bokk yahuuda mi nee na ma jël sama jaar jaasi ñëw ne damay xare ànd ak yonentam alayhi salaatu wassalaam ba ni ngeen ma gisee nii ma blessé waaw naka la wax lool rek daal di génn àddina ñu dem wax ko yonentam alayhi salaatu wassalaam mu ne Usayrim xayra yahuda waaw mu ne Usayrim xam nga moo gën yooyu de waaw waaw kooku li tax ngay jaaxle mooy yow yaa ginoon a bañ lislaam moo tax borom bi mooy soppi lu ko neex waaw jullit ñi bu kenn jàpp ne mbir yi ci ay euh, euh, wala Christophe wala Demba wala Paate wala yi ko xamaa ci la ne déedéet mbiri ci bëgg-bëgg boog borom bi kese la wa ma tashaa'una illaa yasha Allah amul kenn ci jaam yi kuy bëgg yéen du ngeen bëgg dara lu dul mu soob yàlla ba pare waaw nam nam yàlla képpay daw ci kaw suuf kenn mënu ci dara waaw neex na naqari na kon nag wa enrit yow jullit bi waaw bu fi nekk bu élection yi amee wala politiciens français yeeg européens yeeg yooyu nekk fi di saagal islam kese nga topp leen nag télé bu nekk seen bu nekk nga nekk fa di seetaan ay débat muy tiitloo sa xol bi wax a'rid 'anil jaahiliin du moolul ñii xamuñu xamuñu bu ñu xamoon dëgg-dëgg l'islam doonu ñoo wax lii te bu yàlla ubbi woon seen xol ndax nit man naa xam l'islam ba pare iñaan waaye bu yàlla defoon ci moom xolam leer doonu loolu wax lool kon al imaam al haafiz an-Nawawi <laughs> rahimahullah mu indi beneen aaya mu ne wa qaala taala wala tastawi alxasanatu wala sayyi'a idfa billati hiya ahsan idfa billati hiya ahsanu fa idha alladhi baynaka wa baynahu adawatun ka annahu waliyyun hamim wala yulaqaaha illa alladina sabaru wama yulaqaaha illa du hazin azim suratu Fussilat aya 34 ba 35 mu ne wala tastawi alxasanatu wala sayyi'a mu ne wala tastawi du yem mukk alxasanatu lu baax wala sayyi ak lu ñaaw yemuñu lu baax ak lu ñaaw yemuñu waaw idfa kon nag del jaña billati hiya ahsan li gën a rafet yow del jël li gën a rafet nga koy pousser ku la ji lu ñaaw jan ji ko lu baax jañeel billati hiya ahsan waxul wax billati hiya ahsan li gën a moom ngay jañalu ñaaw gis nga boo koy def continuer ci ñoom fa idha alladhi baynaka léegi mu mujj nekk ki nga xam ne daa nekk baynaka sa digganteek moom wa baynahu ak digganteem adawatun ak noonoo ka annahu day mujj borom bi mën naa soppi xolam mu mel ni waliyun koo xamante ne sa parandoo la xamim bu tar lool tàng lool ci sopp gum la sopp wa maa yulaqaaha waaw lii nag kenn du ko daje te kenn du ko am jikko yu màgg yi nga xam ne buñ la defee lu ñaaw nga jiwaaji lu baax loolu du loo xamante ne waxala koy may wa maa yulaqaaha du dajeek affaire bi te du am affaire bi illaa lu du zu koo xamante ne nii hazin boroomu cër la azim bu màgg màgg màgg màgg kooku moom ba mu borom moo lay defal ah cër bu rëy bu ruuy ruuy ruuy ruuy ruuy waaw bu màgg màgg màgg boo xam ne moom la lay defal mooy tax nga man a nga loolee waaw léegi <coughs> man nañ pataada doon alhamdul azim mooy janna mooy koo xam ne ëllëgëm mooy aljana kooku mooy man lii ba moo tax borom bi euh, euh, kër gu màgg googee mu daal di koy faye muy kon aaya bii nii gis nañ ko fi tamit wax nañ ko fi ci ay jotaay wax ko fi yàgg ci euh, walillahi alhamdu wal minna borom bi di ñu xamal ne lu bon ak lu baax yemuñu waaw waaye yu baax yi yu bon yi ci seen biir yemuñu ah dafa am ay degré waaw waaye walal xasana yu baax yi tamit seen biir ñoom itam yemuñu loolu mooy deuxième déggin bi mais sinon mooy lu bon ak lu baax yemuñ waaw waaw yu bon yi par exemple ñépp xam nañ ne bañ a julli heure bi jot dara dalu la nga bañ a julli laa wax ba heure bi weesu yaa ko tey moo gën a garaaw biis koo xam ne dagaru la waaw moo gën a garaaw jox loxo jigéen jigéen boo xam ne dogaru la yow góor gi léegi ko gën a garaaw fuuf waaw kon yu bon yi yemuñu wala wala alxasan alxasana yi yemuñu waaw ñépp xam nañ ne eh, joxe zakat te mu war la moo gën nga jël naan da ngay saraxe quoi sarax boo xam ne tatawu la kon yu baax yi yemuñu yu bon yi yemuñu waaye yu baax yi yemuñu waaye lu bon ak lu baax yemuñu ba looloo tax ki lay def lu bon <coughs> bu ko ji lu bon bu ko ji lu bon ki lay def lu bon def ko lu baax waaw placel asaab li mu lay def lu baax waaw boo ko defee lii la boroom bi wax mooy mujj am gis nga waa ji ne ñëwoon xadiis bi ñu gisoon na yeneen trois saa man daal sama mbokk yi jaaxal nañu damay def ci ñoom lu baax di yëloneel ci ñoom di rafetal ci ñoom di nooy ci ñoom waaye jëloon alayya ñu may def lu contraire di ma def lu ñaaw ak lu metti waaw mu ne ko bu dee li nga wax noonu la mel de li nga mooy noonu la demee mooy li am ba des mooy mu ngi mel ni doom bu tàng jër nga leen di saxal waaw te doom bu tàng nit manu cee dëkk di ko bu dee nite la <laughs> waaw mu ne ko ma doo deñ yàlla du def nga féete leen kaw ma daama yow yaa ngi def li ngay def ñoom ñuy def ni ñuy def te bu yàggee ñooñee borom bi day day leen di wan ne kii moom dañ koo bëggoon a yóbbu ci adversité ndax am na ñu bari lool la moo tax boo ki dul fayu moo leen jaaxal te moo leen di merloo mais kii fayu yu leen na fekk si waaw bu ko defee nag ñu kontaan nar fee nekk ci geegeer goo xam ne du jeex waaye boo leen boo boo melee ni yëgoo li xew day def ba def lu metti loo xam ne dayaan tey moom waa ji dina sama waa dina réagir cop nga ñëw mel ni yëgoo ko kooku bu yàggee day baax waaw parce que day xam ne ah sa yi ak gi muy kii kat amul fi kër te comme que amu fi kër waa ji looloo tax manu ko topp ci loolu mën naa mujj nekk xaritam boo xam ne bu xamim la waaw loolu mooy alxilm loolu alxilm la koy may lëkkaale ma bunt bi ak al anadal la waaye def dara nga loolu nag la boroom bi nag ne comme que lu baax ak lu yem kon al alxilm mooy seen contraire yemul parax parax yi ëppal ak tamit bañ a dal loolu njëkkalante al ajalatu moo tax mu ne woon al ajalatu min ash-shaytaan yu nekk lay saa saa loolu ak parax paraxi ci shaytaane la jóge waaw léegi dinañ gis côté ar rifq hadith yi nga xam ne ñooy ñëw fii insha allahu taala kon nag mu ngi noonee te kii mel nii boroom bi nee na lii du ku nekk koy mën a amama ku am cir bu rëy bu borom bi def ci sa xol makaarimul axlaaq yii teddaangay jikko yii mooy tax nga man yooyu waaw waaw <coughs> mooy tax nga man yii sinon moom bu dee ne da nekk koo xam ne sa xol ngay topp ak sa gaa yi ak sa xar yi naan la yow ah bul ñàkk fayda de xamee ma la woon ñàkk fayda de nangam ak nangam ñooñ moom boo leen dégloo na la leer ne loolu ñu lay wax conseil shaytaane la waaw jëmewuñ la ci yiw waaye dañ lay wax nga topp sa bakkan bi nga xam ne moom buñ la koy def day funki yow nag yaa ko war a bës waaw bës ko ba kenn du ko yëg kenn du jóg waaw du jóg de comme wal kaazimiina al ghayza bi wal aafiina te borom bi daa bëgg al muhsiniin te al muhsiniin ñooñu ñooy man def lii moo tax borom bi na wa maa yulaqqaahaa illaa allaziina sabaru mooy muñkat yi waaw. te gis nga ko yooyu yëpp qualité yoo xam ne yu mag lañ bokk ci jikko yu jikko yu mag yi te muñu leen nekk mooy ñooy muñ. waaw foog nga muñ man di xalaat waaw mbir yi du xew rek ci tàng tàng bi nga def da ngay mën a teey sa bopp waaw sa xel nga <laughs> sa doole nga utiliser waaye lépp ci loo xamante ne mooy am ma lay may ngërëmu yàlla wallahu taala alam mu ne wa qaala taala mu bi nga xam ne moo kawete yéegul nee na aay bu wala man sabara wa ghafara inna dhalika la min azmi al waaw aaya bi gisoon nañ ko mu ne borom bi nee na muy aaya shura bi quarante-trois mu ne wala man képp koo xamante ne sabara dafa muñ ah wa ghafara mu jéggale muñ tey jéggale ah kii def lool de kooku na ko leer ne moom inna zalika lu muñum googee ak jéggalam googee la min umur de bokk na ci mbir yi gën a dogu ndax lool du ku nekk ko man gisoon nañ ko ci baabu sabri <coughs> ah buntu gisoon nañ aaya bi ah kon mooy <coughs> muñ ba du luñ la def léegi nga fayu di fayul sa bakkan ak sa bopp rawatina nag di fayu ba daal di dépassé nag lañ la defoon waaw waaye muñ tee sa bopp ba nit du la def rek ngàdd ko të kii rek nga dóor déedéet nga teey muñ waaw te muñ buñ la koy wax mooy lu metti la waaw kenn du fekk loo xam ne lu neex la ñu naan la muñal déedéet daa fekk mu metti nga muñ mu ne ci def loolu wa xafar yemul ci muñ kese daa nit ki mën na muñ léegi après bàyyi beneen yoon mu daal di euh, bañ a jéggal waa ji waaye conséquence su lam def ba marloo ko mu teg ko ko waaye wa xafara mu jéggale waaw te yàlla tax mu ne lii nag daa bokk ci yi nga xam ne jikko yi nga xam ne yu ñu sant la yi nga xam ne yu ñu sant la la min azmil umur bokk na ci mbir yi nga xam ne yu dogu yi nga xam ne ci mbir yu yu baax yi yi nga xam ne borom bi da koo sopp kon baabul xilmi te loolu al xilm wal ana rifq moo la koy lay dal teey ma nekk koo xamante ne bañ a parax paraxi nekk koo xamante ne nii da eh, seet mbir yi laata ngay réagir waaw du day def rek lii def na nga def noonu nga nga daal di koy fay li mu def rend la pièce de sa monnaie comme li ñuy wax déedéet waaw yow bul def loolu waaw dëgg la nag am na ñoo xamante ne ni loolu mooy sa mbiru bopp bu dee ne charia bi yow en tant que yaa njiit nga wala président wala yu mel noonu wala joxe àtte yi mu def loo xam ne atteb sharia dal ci kawam yow loolu manoo ne bon léegi nañ ko bàyyi parce que man muñ kat laa déedéet boobaa do nekkatoo ko rafet jikko de waaw waxoon nañ la fii fàttali la fàttali wat la yonent bi saa saam keroog ak hadisatu al mar'atul mahzumiya jigéen goog nga xam ne dafa faboon ak li mu waxoon Seydina Usaama ndax mooy soppeem di doomu soppeem eh, radiyallahu anhuma voilà kon loolu la waaw nekkul ne yow da ñëw ay yàlla yi nekk fi nit ñi di ko kii nga naan walla ak yàlla teg ne teg leen ko ku def lii nga ne boo xam nga man ah, wala man sabara wa ghafara quoi la borom bi wax dañ naa la déedéet loolu mooy sa mbiru bopp moo tax Seydou Taha Sëñ bi nañ ci hadiis fii mu ne yeneen tubaab yi saa saa taw tuddoon nañ ko fi eh, moo gënoon rafet jikkoom mu ñëpp te doon gërëm ngir yàlla di mer ngir yàlla doonu woon fayul boppam waaw lu dul yàlla. ormay sharia waaw mais bu dee moom lu ko laal moom moom te moom mooy symbole bi gën a rëy ci sharia bi loolu du doon jéggale waaw du doon jéggale yeneen bi alayhi salatu wassalam taw jox nañ la ci ay misaal ci ñoom Zul Xuwaysira ak façon yooyu nga xamante ne nii ñoo waxoon seen wax yu ñaaw ya maamu xawaari ji wala iyaazu billaah kon nag ci kaw noonu <coughs> ci lañu jeexale eh, eh, mbëmbëstal bi côté li nga xamante ne mooy hadith yi nga xam ne moom laal imam indi non aaya yi muy wàllu wu njëkk wi ci garab gi euh, ci tool bi ñu nekk euh, euh, moom la njëkke léegi nag bii di ñëw ñu war a dugg insha allah ci côté hadith yi mu ngi commencé hadith six cent trente-deux hmm, jeexale ko hadith bi nga xam ne mooy six cent quarante-deux kon ñaata onze hadith ah konteel fay ah six cent trente-deux trente-trois trente-quatre trente-cinq trente-six 37 38 39 40 45 42 voilà c'est inclus moo tax moo tax 11 boo gisee ñaari chiffres yi 32 ba 42 11 la voilà ndax inclus la kon juróom fukk hadis ak benn la fi al imam di indi insha taala kon bii di ñëw ñu daal di dugg kon ci beneen wàllu garab gi beneen wàllu chapitre bi bi nga xam ne mooy toolu nit ñu sell ñi nga xam ne mooy alquran ak sunna